wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci buntu ci baabul ci kitaabul imaan baabul ayyul islaami afdal maanaam ne buntu baa ngi nii maanaam bi nga xamante ne liñ ciy wax mooy ayul islam yi ana ban ci lislaam yi maanaam ci jëf yi ak ci maqaama yi nga xam ne ñooy maqaama yi islam afdalu moo gën ci maqaamaat yi maanaam ci ban la te gisoon nañ xadis bi nga xam ne mooy xadis sayyidina abu musa bi radiyallahu taala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu mooy man salimal muslimuna min lisaanihi wa yadihi mooy ñi nga xamante ne jullit ñëpp mucc nañ seen làmmiñ ak seen euh, loxo ana ban moom moo gën ci biir nag ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo amee maqaamal islaam maanaam ci biir way gëm ñi maanaam bu boobaa léegi nag mu ne baabun it'aamu ta'aami min al islaam maanaam buntu maanaam ni leele miskin kooku daa bokk ci lislaam maanaam mu indi xadiis sayyidina abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhuma bi nga xam ne dafa am benn waaye bu laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ayyul islaami xayr maanaam ci lislaam yëpp ban mooy bi nga xamante ne moom mooy gën ci gën a tànn mu ne xaala tut'imu ta'ama maanaam mooy ngay leele ngay leele ñam wa taqra wa taqra salaama te ngay jàng nuyoo maanaam ngay nuyoo ala man arafta wa man lam ta'rif ci koo xam ak koo xam te ne xamu ko ginnaaw ba gisoon nañ ci baabun min al imaani an yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi maanaam bunt bi nga xamante ne mooy leeral ne dafa bokk ci ngëm moom mooy Euh, nit ki soppal boppam soppal mbokkam li nga xamante ne moom la soppal boppam te loolu noonu képp koo xamante ne sa ngëm yeeg ci ci njombortal ga ci ngëm yi nga xam ne ñoom ñoo gën a dëgër ci ngëm yi kooku ngëm maanaam doo mën a amee jikko jooju nga xamante ne kon jikko jooju jikko la joo xamante ne ñi sellal seen xol ñoom ñoo ko mën a am te loolu indi woon nañ maanaam gisoon nañ ci xadis Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu bi nga xam ne yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ne kenn ci yéen du gëm dëgg dëgg ngëm mbete xanaa mu daal di soppal mbokkam li nga xamante ne moom la soppal boppam ni ki noonu gis nañu bunt bi nga xamante ne amaan na moom mooy li fi li lépp di wër-wër loo ci mbir moomu te moom mooy baabu xubbu rasuli sallallahu alayhi wa sallam min al iman maanaam buntu ne sopp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci ngëm loolu gisoon nañ ni moom mooy li gën a màgg li nga xam ne moom mooy xéewal gi gën a rëy bi yàlla di jox ak jaamam te moom mooy mu sopp yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo ci loolu la indee xadis sayidna abu hurayra bi radiyallahu taala anhu ak xadis sayidna anas bi radiyallahu taala anhu ñoom ñëpp ñu bokk li ñuy wax ne laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi sayidna abu anas radiyallahu taala anhu ci xadisam mu yokk ci wan naasi ajma'in waaye ci yeneen riwaaya mu daal di yokk waa ahlihi wa maali maanaam ne amul ne eh, kenn ci yéen du gëm dëgg-dëgg ngëm mbete man ma nekk ki nga xamante ne maay gën a sopp fa moom ci ay ci waay juram ak doomam waaye tamit ci alalam ak njabootam waaye ak maanaam ak soxnaam yi waaye tamit ci nit ñëpp rek hatta ci boppam sax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moo la ko war a gënal loolu nag mi nga xamante ne noonu lay amee moom mooy ne maanaam moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngay jox priorité ci lépp loolu daañ ci ñëw léegi ci buntu bii nga xamante ne moom la ci tegu mu ne baabu xalaawatil iman maanaam baabu buntu buntu xalaawatil iman maanaam caf kay ngëm maanaam ñu daal di gis ne kon ndekete ngëm maanaam ginnaaw bi nga xamante ne moom la indi sopp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne dafa bokk ci ngëm waaye bu fekkente ne nag loolu dafa dëggu ci nit ba ngëm googu mu yegg ci njombartal bi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la jiital ci léppam nga xamante ne xolam amul dara lu mu ci bëgg kurul yenente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam képp ku muy bëgg ci bëgg gam bëgg kooka la ko bëggee waaye képp ku muy bañ tamit ca bañ gam bañ koo ci bañ ba mu maanaam ci bëgg gam bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bañee loola ak kooka la mu nekkee ci loola dong la koy bañe te loolu moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah ci muqaddima bi ñu ko fàttali ko waxoon na ne wal hubbu fillahi wal bughdu fillahi min al iman maanaam sopp ci ngir yàlla maanaam nit niki noonu maanaam ci yoonu yàlla waaye tamit bañ ci yoonu yàlla loolu dafa bokk ci ngëm itam maanaam kon mbir mi du sopp kese waaye maanaam bu ñu waxee ngir ne képp ku bañ daa kenn ngir yàlla maanaam dafa fekk ne da ngaa bëgg yàlla moom moo tax te loolu mi ngi amee lu dul maanaam loolu mi ngi saxee ci tibi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sopp gi nga xamante ne moom nga koy sopp mu ne haddathana Muhammad ibn al-Musanna te moom mooy az-Zamin Abu Musa moom lañ ko xamee maanaam mooy Muhammad ibn al-Musanna ibn Abid ibn Qays ibn Dinar al-Anazi mooy ah, ah, moom mooy al-Anazi Ah, nga xamante ne ah, moom ñu ngi ko gën a ah, xamee ci Abu Musa az-Zamin ñu noonu la siiwee mu siiwee na tamit tamit ci tuuram bi xam ne moom mooy Muhammad ibnul Musa ibnul Musanna nga xamante ne Basra la dëkkoon bokkoon na ci imam waa Basra yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gënoon a màgg al imam al-Khatib al-Baghdadi nag toxal na ne maanaam toxal na ci ci ne ne da doon wax ne Euh, maanaam ci li borom xam-xam yi di wax ndax xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am xadis bu ne salla nabi sallallahu alayhi wa sallam ila anaza maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci anaza maanaam anaza mooy bant boobu nga xamante ne moom ngay jàpp euh, di ci doxe maanaam mooy euh, yi ñuy yi ñuy yi gaa yi di dox mooy taan walla moom mooy sànn maanaam nga xamante ne léegi nag maanaam moom mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa samp kaanam nga xamante ne da koo def saatir maanaam ngir jublu julli jublu fa waaye nag moom nga xam ne moom siiwee na ci maanaam moom dafa waxoon ne moo tax bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy wax ci di joxe exemple ci ñu jaawale maanaam ab sëriñ boo xam ne day dégg benn xadis wala mu jàng ko waaye nag jaawale maanaa bi mooy bokk na ci loolu ne dafa julli jubloo anasa seen dëkk maanaam jàpp ne yeneen bi sallallahu da leen a fonk fonk xam ne maanaam dafa jublu dafa julli jublu ci seen seen dëkk boobu waaye imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah dafa wax ne ah loolu nag da doon kaf bi mu koy wax maanaam waxu ko woon fekk ne dafa juum euh, waaye nag ala kulli xaalin maanaam Muhammad ibnul Musanna bokk na euh, ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a siiw ndax ñoom bokk ñoom ñooy ñi nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa solo seen ay xadis maanaam dafa bokk ci ñi nga xam ne imam al-Bukhari ak waa asxaabu kutubu sitta maanaam mooy imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom ñii seen ay sëriñ lañu woon directement maanaam maanaam ñoom ñëpp maanaam ñoom imaam al ñoom ñii juróom benn sëriñ si yëpp maanaam dañ doon dañ dañ seen ay xadiis directement ci ñoom moom Muhammad ibn al ci la bokkoon moom mooy euh, al-Anazi bokkon na ci Muhammad ibn Bashar euh, insha Allah daañ ko moom tamit mooy Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi te mu gënoon a siiwee ci Bundaar maanaam moom tamit euh, insha allahu taala dinañu ko gis waaye moom euh, ñoom ñaar nag ñoom ñaar mooy Muhammad ibnul Musanna ak Muhammad ibnul euh, ibnu Bashar ñoom ñaar im comme li al-Hafiz ibnu Hajar rahimahullah wa mooy dal kafara say rihaan maanaam comme maanaam ñaari gawar la yoo xamante ne maanaam naka jekk dañoo ànd ñoo bokk at bi ñu judd ñoo bokk at bi ñu génn àdduna ñoo bokk euh, élèves yi nga xam ne moom lañu amoon ñoo bokk dëkk ba ñu nekkoon ñoo bokk sëriñ yañ fréquenté ñoom ñoo bokk lépp moo tax imam euh, euh, imam az-Zahabi rahimahullahu taala daan ne ñoom ñaar nag ñu wóor a wóor lañ te ñu màgg a màgg màgg lañ lépp wóor nañ ci lépp ba mu def lu kenn ki wax ci moroom la maanaam ñoom ñaar moom wóor nañ ci lépp boo mu des rek lu kenn ki wax ci moroom mi alors comme li nga xam ne noonu la ko maas yi ñaare ñu bokk ay maas souvent euh, léeg-léeg yi xew seen diggante waaye ñoom seen bos nag tarut woon comme ni nga xamante ne léeg-léeg noonu lañ koy gisee ñun ci suñu yos yi ah, kon ñoom ñaar muy euh, Muhammad ibn Musanna ak Muhammad ibn Bashar ak Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani nga xamante ne moom moo gënoon a siiwee ci Abu Kurayb ak Muhammad ibn Ma'mar ibn Rabi'i Abu Abdullah al-Qaysi al-Basri al-Bahrani ak Ziyad ibn Yahya Abul Khattab al-Basri eh, ak Abdullahi ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi nga xamante ne moom ñu ngi koy dàkkantale Abu Sa'id al-Ashaj ak Amr ibn Ali ibn Bahr Abu Hafs al-Fallas as-Sayrafi al-Bahili ak Nasr ibn Alim ibn Nasr euh, as-Saghir al-Jahdami ak ki nga xamante ne moom lañu ñu gisoon ci suñu xadis bi ñu mujjee jàng mooy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ñoom juróom-ñeent ñii ñoom ñooy sëriñ yi nga xam ne euh, waa ashaabu kutubu sitta dañoo jëlee ci ñoom directement te amul diggante maanaam imam al euh, kon Muhammad ibn al-Musanna moom mi ngi gane adduna cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Abdul Wahhab as-Saqafi moom mooy Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ibn Salt ibn Ubaydullah ibn al-Hakam ibn Abil As as-Saqafi moom mu ñu ko doon dàkkantalee Abu Muhammad mi ngi gane àdduna cent huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent dixième année waaye mi ngi génn àdduna cent quatre vingt quatrième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent quatre-vingt-quatorzième année bi la nga xamante ne moom tamit al euh, Basri moom tamit Basra la Basra la dëkkoon mu ne qaala wax na ne haddathana Ayyub te moom mooy Ayyub ibn Abi Tamimata Kaysan as-Sakhtiyaani rahimahullah maanaam moom moom mooy euh, am ñu koy dàkkantale Abu Bakr mooy Abu Bakr al-Basri rahimahullahu taala nekkoon sëriñ bu mag a mag a mag a mag Shu'ba doon na wax ne haddasa daf daan wax naan haddathani Ayyub mooy Shu'ba moom gisoon nañ ko gis nañ ko lu bari ci suñu jotaay yi mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki euh, al-Wasiti thumma al-Basri rahimahullah daf daan wax naan haddathani Ayyub kaana sayyidul fuqaha maanaam Ayyub mi nga xam ne moo nekkoon sangu borom xam-xamu fiqh yi wax na ma nettali na ma naka noonu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon imaam Maalik rahimahullah nee na man ñaari at a ngi nii do ñaari at am na ma dem aji ji gis Ayyub ibn Abi Tamimata as-Saxtiyaani rahimahullah di nettali ay xadiis waaye dégluwuma ko sax waaye bi nga xamante ne moom laa ko gis saa yu ñu tuddee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma gis ko mu jooyee jooyee jooy ba mu yërëm ko ci laa xam ne ah kii dëgg dëgg nag moom moom kii moom wóor na quoi waaw kii moom mat naa jël ay mbiram maanaam naka noonu kon ay Ayyub ibn Abi Tamimata ah, as-Sakhtiyani ah, rahimahullahu taala ah, mi ngi gane adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne soixante-sixième année waaye mi ngi génn àdduna cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ci euh, maanaam ab taa'un bu amoon maanaam xeetu maanaam peste bu amoon foofu wax nañ ne cent trente deuxième année bi la wax nañ ne cent vingt cinquième année bi la ala kulli xaalin euh, wax nañ ne tamit cent vingt quatrième année la waaye ala kulli xaalin li nga xamante ne moom mooy Euh, li gën a siiw moom mooy comme li nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi mooy cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Ayyub as-Saxtiyaani ne na an an an Abi Qulaaba Abi Qulaaba te moom mooy Abdullah ibn Zayd ibn Amr dañuy wax dañuy wax tamit ibn Amir ibn Naatil ibn Malik al-Jurmi al-Asadi maanaam mu gën a siiwee ci Abu Qulaaba muy al-Basri moom it mu dëkkoon ci Bas Basra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 sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne mi ngi génn adduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne quatre-vingt-onzième wala quatre-vingt-douzième am na sax ñoo xamante ne wax nañ quatre-vingt-treizième année waaye Basra la mu joon a dëkk maanaam mu ne an nabi yi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maanaam nee na salaasun ñett ngi nii man képp koo xam ne kun na nekk na ci yow maanaam mu namm ci ne ñetti jikko la maanaam kon ñetti jikko yoo xamante ne mooy tanwiinu ay iwad maanaam mooy salaasun ñett ngi nii maanaam ñetti jikko ñett la yoo xamante ne man képp koo xam ne kun na nekk nañ fii ci moom wajada dana daj xalaawata maanaam cafkay al imaanu ngëm maanaam kon ñu xamee ci ne ngëm ndekete dafa am cafka boo xamante ne ni ñuy xamee ni nag kii moom mos na ngëm te càkk gi mos na ko maanaam mooy jikko yi maanaam nit du toog rek naan sama xol baa ngi neex maa ngi yëg ne am naa ngëm déedéet maanaam li nga xamante ne noonu lañ ko waxee mbir mbir mu nekk dafa am ay mandarga maqaama bu fi nit woote woo rek am na mandarga subhaanallah bu ñu xoolee bi ñu tàmbalee ba léegi dañuy gis ne lépp lu ñu wax rek dañuy gis ne maanaam maqaama yi ñu ciy tudd yëpp dañuy gis ne dafa am ay mandarga yu leer ci biti maanaam loo xamante ne nit ki nii lay doxale te nii la mel ñu xam ne kon kii maqaama bii moom bu nee moom am na ko dañuy xam ne dëgg la waaye itam jarul mu naan am na ko wala amu ko ndax bu ñu gisee ci moom loolu rek dañuy xam ne am na maqaama boobu mooy mooy lan mu ne an ci mooy lan yakuna mu nekk ne mooy an yakuna ci mu ne allahu bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam ahabba nekk ñu gën sopp ila yi jëm ci moom mimma ci lépp loo xam ne ci waaxumaa du ñoom ñaar maanaam yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam gënal leen lépp lu ne maanaam gënal leen seen bopp gënal leen maanaam lépp lu dul ñoom dara maanaam gënal leen seen i wayjur gënal leen seen ay doom gënal leen seen alal gënal leen sax maanaam bëtu nit ñi gënal leen alalu àdduna gënal leen seen lépp maanaam daal ñoom ala kulli xaale maanaam bu mbir taxawee li ñuy njëkk a xool mooy ana lan la yàlla wax ak lu yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam lan la yàlla bëgg ak lan la yenente bi bëgg sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ne xam nañ li yàlla bëgg ak li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg seen aajo faju na mooy nag maanaam mooy kon dañuy xam ne maanaam manuta ne maanaam xel lu ci ñoom ñuy def leneen lu bokkut ak li yàlla bëgg ak li yenente bi bëgg sallallahu alayhi wa ngir ne mbëggeel gu tar gi nga xamante ne ñoom la ñu am ci yàlla ak yenentaam bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen di conditionné ñoom ci géeju mbëggeel googu la la ñu dugg te soxlawuñu leneen lu dul ne yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy jikko ju njëkk gi mu ne wa an te ñaar wa te ñaareel bi mooy an yuhibba ci mu sopp almar a camta laa yuhibbuhu waaye du ko sopp illaa ndere lillahi ngir buur yàlla maanaam moom buy bëgg nit amul leneen luy tax maanaam lulul yàlla te loolu bokku teg nga naan ah diw de dama ko bëgg rek ngir yàlla wala day fekk bu ñu gëstoo mbir mi ba ca biir biir dañuy gis ne am na leneen lu tax waaye ngir yàlla tey condition ya nga ko xamee su changé te yàlla nga changé wul mbëggeel ga day day daf fay def maanaam mooy nga romb nit te nga gis ko mu leer na ni kii julit la rek nga bëgg ko ngir yàlla nga dugg ci biir jàkka ji gis ku téye kaamilu alxuraanam wala ku toog di julli nga gis nga sopp ko ngir yàlla ngir ne kii julit la saa nga bàyyi xel leneen lu bokkut ak loola maanaam naka noona tamit nga bëgg képp koy bëgg rek nga bëgg ko rek te yàlla ta maanaam nit yàlla boo dégg. ak kum mën a doon fu mu mën a dëkk ak lu mu mën a cosaanoo ak nu mu manti mel maadaama nit yàlla la nga sopp ko rek ngir yàlla loolu moom mooy ne nga nga bëgg te sopp gi yàlla rek tax wa an yakraha waaye tamit mu tey wa an teyit yakraha mu daal di sib an yahuda ci mu dellu fil kufri ci biir kéefér kama kem ni nga xamante ne yakrahu noonu la sibee euh, euh, an yuqzafa ci ñu koy sànni fi naari ci biir sawara kon loolu moom mooy hadith euh, boobu kon hadith euh, boobu nag comme ni nga xamante ne noonu la leere maanaam moom mooy day wane maanaam cafka ngëm ana naka lay mel maanaam kon nga xam ne ngëm dafa am cafka te it loolu lii moom mooy li nga xamante ne moo ko te lii yi nga xamante ne ñoom ñooy yi hadith bi bokk na ci li mu mandarga woo moom mooy ne ñi ko soloo ñoom waa Basra lañ maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee li ko dalee ci sëriñu imam al-Bukhari bi rahimahullah ba ci euh, Seydina Anas radiyallahu taala anhu ñoom ñëpp waa Basra lañ xadis boobu kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloowaat na ko ci xadis numéro 21 xadis numéro 6041 ak xadis numéro 6941 imaamu Muslim rahimahullahu taala soloo na ko ci ñaari bërëb ci xadis numéro 43 naka noonu imam at-Tirmidhi imam euh, at-Tirmidhi rahimahullahu taala soloo na ko xadis numéro 6 numéro 2624 imam an-Nasa'i rahimahullahu taala soloo na ko ci hadith numéro 4987 4988 ak 4989 imam Ibn Majah rahmatullahi alayhi soloo na ko ci hadith numéro 4033 kon ci waa ashaabu kutubu sitta ñëpp ñoo ko soloo ba mu def imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu taala imam Ahmad rahimahullah soloo na ko ci hadith yu bari léegi mu daal di ci teg ne baabun buntu ngi nii alaamatul imaan maanaam gis nga subhaanallah xam nga wax na cafka gi maanaam ni muy mel ci xolu nit ki waaye nag léegi nag mu def mandarga yow tey boobu bëggoon a gis ci nit tamit naka ngay gis mu ne alaamatul imaan mandarga yi ngëm xubbul ansaar mooy sopp ansaar yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi seen lépp a teeru yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko teeru woon ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam jàppale ko dimbali ko ci diineem ji mooy ne ngir ne ñoom ginnaaw bi mu waxee ci xadis bi nga xam ne moom la ñu weesu day gis nit sopp ko te ko sopp lu dul ngir yàlla waaye tamit kon waa ansaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo dimbali diine ji mu sopp leen tamit ngir yàlla te loolu dafa bokk kon ci mandarga yi nga xamante ne ñoom ñooy mandarga yi ñoom ñooy mandargay soppu euh, maanaam mandargay ngëm bokk na ci li nga xamante ne tamit moom lay wax fii ci al anfaar mooy képp koo xamante ne dafay dimbali diine maanaam jikko ji nag nga xamante ne moom lay wax maanaam muy jikko yi nekk koo xamante ne dañuy dimbali diine ji comme li yeneen ci yàlla mu Isa waxoon ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wa salaam bim naan man anfaari ilallah maanaam iz qaala Isa ibnu Maryama lil hawaariyiina man anfaari ilallah ah qaalu nahnu ansaarullah maanaam kon ni nga xamante ne yent yàlla isa ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam dafa wax xawaari yu ne yi te moom mooy ñi nga xamante ne xawaar yi mooy koo xamante ne maanaam daf laa sopp ànd ak yow te yàlla rekk tax maanaam te mbir mi sell lool ci moom mu attana def lu ne loolu moom mooy xawaar yi maanaam moo tax euh, euh, mu tudde woon euh, Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tuddee Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala ne moom mooy xawaari yu hadhihi al-umma maanaam xawaari yu bi la maanaam maqaama la nag boo xamante ne kenn nit moo koy am ci maqaam ci wàllu wi jamono ju nekk dina am kenn rek ku mel noonu mais ndax kooku li muy màndargaloo moom mooy day xar tànk tubayam ci di xeexal diine ji maanaam te képp koo xamante ne jàkkaarloo na ak yow ci ay lay ngir mën a xeexal diine ji moom moo lay gañe ndax borom bi subhaanahu wa taala da koy may xam-xam bu doy sëkk ak xel mu mat sëkk ngir loola waaye tamit képp koo xam te ne jàmmalloo na ak yow ci xeex maanaam ngir diine ji boowaat moomal moo lay gañe maanaam moom mene maanaam ñaar ñaar yooyu muy boole ñi ci def am na ñoo xamante ne ci biir nit ñi ci biir wàll yi ñoo xamante ne dañ am bu njëkk bi waaye duñ am ñaareel bi am ñoo xam ne danañ am ñaareel bi waaye duñ am bu njëkk bi waaye nag boole ñaar yëpp loolu kenn moo koy am ci jamono ju ne moo tax Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu moo woon boobu la maqaama ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam waaye nag awa ansaar yi ñoom dañu dugg ci maqaama boobu ndax comme li nga xam ne noonu lañ ko xame mooy ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñoom bokkuñu ci benn maqaama ñoom ay nit lañ ñoo xam ne dëgg-dëgg kenn mënu leen classé ci benn maqaama maanaam bu ñu waxee masalan ne Seydina Zubair ibn al-Awwam radiyallahu taala anhu moom moo taxawee maqaama boobu maanaam li muy tekki mooy moo ci gënoon a ràññee ko waaye su dul loolu moo saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp dañoo amee woon maqaama boobu maanaam naka noonu maqaama bu ñu mën a tudd rek daan ne diw ñoom diw ak diw ñoo ko amee woon ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum li muy tekki mooy ñoom dañoo lool dañoo feeñe woon loola rek waaye sudut loola moo saxaaba yi radiyallahu taala anhum ñoom ñëpp ñoom ñoo amee woon maqaama yooyu yëpp en même temps te képp kenn ci ñoom day mën a taxaw taxawaayu kece de maanaam nga gis ne waa ansaar yi ñoom dañoo amee maqaama boo xam moo tax ñoom dañoo gën a euh, dañoo gën a nekk ñoo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da leen a teg toog ci boppam moo tax mu ne an an an euh, mu ne annaasu shi'arun wal ansaaru bisaarun maanaam nit ñi ñoom ñooy yéri yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ci biti nii waaye nag euh, li nga xam ne moom lañ naan sous-vêtement loolu ci man yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy waa ansaar ndax ñoom ñoo ko jàppale ñoo ko dimbali te laaju ñu dara ci mbiru adduna du ci mbiru allaaxira lu dul yàlla lu dul sopp yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga gis ne kon lëkkale gi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala lëkkale buntu yi nga xam ne ñoom ñoo weesu ak bunt bi dafay daal di feeñ mu ne kon hubbul ansaari maanaam bokk maanaam loolu dafa bokk maanaam te bu boobaa maanaam dafa bokk ci ngëm te bu boobaa lépp luy euh, képp koo xam ne da ngaa taxawee ñoom nañ taxawee maanaam mooy di dimbali diine ji rek maanaam di jëm ci yàlla ngir jëmale la mbir mi ci ci kanam rek maanaam loolu da ngay daal di duggaale ci ñi nga xamante ne sopp la maanaam day daal di wane ne yow kat ci lii màndargay ngëm la maanaam kon bu boobaa ku ñu gis mu bëgg mbooleem ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci diine ji maanaam bu boobaa loolu màndargay ngëm la waaye ku ñu gis muy bañ ñoom muy am ñu mu cay bañ ak ñu mu cay contre ak ñu mu cay xeex loolu màndarga la buy wane ne ngëmum matut mu ne haddathana abul wa muy muy isnaadul muttasil fi awwal kitaab ilayhi mu ne qaala qaala imaam al-Bukhari ne haddathana Abul Walid abul abul Walid moom mooy Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili rahimahullahu ta'ala mawlaahum maanaam muy abul uh, uh, Walid at-Tayalisi rahimahullah maanaam mooy dàqantalam maanaam moo tax uh, moom moom la gën a siiwee te moom mooy abul Walid at-Tayalisi rahimahullah moom mi ngi gane adduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mi ngi génn àdduna deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom al-Basra maanaam al-Bahili mawlaahum wa Basra la dëkkoon qaala haddathana Shu'ba te moom gisoon nañ ko mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abul Bistam al-Wasiti thumma al-Basri mi ngi gane adduna 82e année ñeneen 83e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom xam-xam bu mag boobu gisoon nañ ko gisati ko jarul ñuy dellu ci waat ci ay mbiram qaala nee na axbar muy amirul mu'miniina qaala nee na axbarani Abdullahi ibn Abdullahi ibn Jabr mu ne ah, mooy te moom mooy Abdullah ibn Abdullah ibn Jabir ñu wax nañ ne tamit maanaam ñu ngi ñu ne tamit maanaam dañoo wuute ci turam mooy ibn Jabr wala boog ibn Jabir ibn Atiq al Ansari al Madani maanaam ci bani Muawiya la bokk euh, euh, am na nag ñu ne ibnu Jabr Abdullah ibnu Abdullah ibnu Jabr ak Abdullah ibnu Abdullah ibnu Jabir ñoom ñaar lañ bokkuñu kenn rek maanaam kon moom ansaari la madani la rahimahullah maanaam mu ne qaala mu ne sami'tu dégg naa anasan maanaam sayyidina anas ibnu malik radiyallahu taala anhu moom gisoon nañ ko ci jot ci gisoon nañ ko léegi anin nabi jëlin mu jëli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne ayatul iman maanaam ayatul iman mandargay ngëm mu ne xubbul ansaar muy sopp waa ansaar yi maanaam ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo bàyyi woon seen lépp ñoom ñoo ubbi woon seen bopp ngir yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jàmmaarloog adduna yëpp radiyallahu anhum wa ayatu nifaaq waaye mandargay naafiq nag bughdul ansaar yi moom mooy bañ ansaar yi maanaam loolu tamit mandargay naafiq la moo tax moo tax képp kuy dimbali diine ji képp ku ku la ko bañ rek mooy loolu mooy wane ne naafiq la maanaam képp kuy taxaw ci di ci ci diine ji rek ak anam bu mu ci mën a taxawee yow bu dee ñooñu dañ lay déranger rek loolu li muy tekk mooy yow ab naafiq la maanaam kon loolu euh, daanaka jert sara sara gudd am na ñoo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen wax ne ñoom euh, kenn du leen bëgg ku dul ak ku aji gëm waaye kenn du leen bañ ku dul koo xamante ne naafeq la te ñooñu comme ni nga xamante ne noonu la euh, Euh, noonu la ñëwee ci ay eh, xadis yenn noonu la ko waxe sayyidina Ali karramallahu wajhu radiya radiya anhu ne ko yow dak kenn du la bëgg lu dul ku gëm waaye kenn du la bañ lu dul ab eh, naafiq ah, niki noonu noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu mu naan man ahabba ansaara fa bi hubbi yuhibbu ahabbahum wa man abghada am ansara fa bi ab abghadahum képp ku bëgg ansaar yi bëgg gam ma bëgg moo tax mu bëgg leen waaye képp ku bañ ansaar bañ gam ma bañ moo tax mu bañ leen waaw loolu moom euh, loolu loolu moom moo tax mat naa bàyyi xel niki noonu moo tax am waroo waroo nekk mukk ci bokk ci ñi nga xamante ne dañuy bañ ansaar yi wala bokk képp koo xamante ne dafa takk ci ñoom waaye niki noonu képp kuy dimbali diini ji amul nen noo xamante ne war nga koo def ba bañ ko xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko ci benn bërëb ci saxiixam mooy 3784 xadis numéro 3784 imam Muslim rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb muy xadis numéro 74 ci xadis numéro 74 imam an-Nasa'i rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 5019 imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 12316 12369 ak 13607 Euh, kon euh, mu teg ci ne baabun bunt waaye wutalu ko aw maanaam tuddeewu ko dara maanaam loolu nag bu ñu ko gisee imaam al-Bukhari rahimahullahu taala def ko moom mooy xadis bi mu nar a indi dafa am lu mu lëkkalool ak xadis bi nga xamante ne moo ko jiitu loolu moom moo tax euh, waa bunt bi nga xam ne moom moo ko jiitu loolu moom moo tax mu daal di indi lii maanaam te xadis bi nga xamante ne moom la nar a indi mooy xadis su Seydina Ubaada nu Saamit radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moom mooy wax jaayante bi nga xamante ne moom la waa ansaar yi jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ne ñu fasante kóllëre maanaam loolu noonu xadis boobu mu indi moo tax maanaam nga mu def ni rek baabun tuddewu ko dara maanaam ngir leeral mu mel ni comme fi def naan la boo bëggee xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu teg ansaar yi lu tax mu teg leen fa kaay ma wax la benn xadis boo xamante ne mën naa am lum la te ci xaw bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala haddasanaa imaam al-Buxaari na haddasanaa nettali na Abul Yamaan te mu wax gisoon nañ ko mooy al-Hakam ibn Naafi' mooy Abul Yamaan al-Bahraani al-Himsi nga xam ne ndaw su dëkkoon sa Bahra ku dëkk ku tuddoon Ummu Salama moom moo ko moo goreeloon euh, moom mooy Abul Yamaan mooy kunyaam noonu la fiiwee mi ngi génn àdduna deux ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ne deux cent vingt la génn adduna qaala nee na axbaranaa xabaranaa Shu'aybun te moom mooy Shu'ayb ibn Abi Hamzata euh, Dinar al-Qurashi al-Umawi mawlaahum mu siiwee Abul Bashar euh, abu abu Bishr al-Himsi abu Bishr ah al-Himsi rahimahullah euh, di kon mi ngi génn génn adduna 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi am na ñu ne 163e année la maanaam mu ne an az-Zuhri te moom mooy Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhra nga xam ne foofu la bokkee ak Yonent bi sallallahu alayhi wa ci wàllu yaayam ibn Kilab ibn Murra mu bokkee foofu ci wàllu baayam mu bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mu ngi gënoon ñu ngi koy dàqantale Abu Bakr mi ngi génn àdduna cinquante mi ngi gane àdduna cinquantième année am na ñu ne cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci sahaaba yi ci taabi'i ndaw yi euh, niki noonu mi ngi génn adduna cent vingt-cinquième année am na ñu ne cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te muy az-Zuhri al-Qurashi al-Madani al-Hijazi nekk nga xam ne moom moo njëkk bind téere ci xadis dajale ci dajale xadis maanaam mu ne qaala moom imam az-Zuhri rahimahullah nee na axbarani xabaare na ma Abu Idris Aizullah ibn Abdullah te moom mooy Aizullah ibn Abdullah ibn Amr ñu koy wax tamit Abdullah ibn Idris ibn Aizul ibn Abdullah ibn Utbata ibn Ghaylan ibn Makin mu gën a siiwee ci Abu Idris al-Khawlani rahimahullahu rahmatan waasi'a maanaam imam bu màgg boobu moom ku euh, ku euh, faral di jàng xadiis yi wala nga gis ay téere yu am solo yi dina gis turam lu bare bare waa ahlu tasawuf fonk nañ ko lool ngir nettali li ñuy nettali ay waxam yu am njariñ yoo xamante ne ay wax yu sell la yoo xam ne day day dal ci xol nga xamante ne moom lay faral di wax moom nag euh, mi ngi gane àdduna atuk Xunayn maanaam kon moo tax moo tax moom ci taabi'i yu mag yi la bokk Euh, gisul yenente bi sallallahu alayhi moo tax ñu boole ko ci taabi'i yi waaye ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la euh, ci la gane adduna euh, mi ngi génn adduna quatre-vingtième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne Shaami la woon tamit rahimahullah mu ne kon Abu Idris Aizullah ibn Abdullah te mooy al-Xawlaani rahimahullahu taala an Ubaadata ibnu Saamit moo tax am na ci yeneen riwaaya daf ne daf ne Ubaadata ibnu Saamit haddasahu moo ko nettali maanaam ci yeneen i riwaaya moo tax Ubaadata ibnu Saamit radiyallahu ta'ala anhu te moom mooy sayyidina Ubaadata ibnu Saamit ibnu Qays ibnu Asram ibnu Fihr ibnu Qays ibnu Sa'labata ibnu Ghunm ibnu Salim ibnu Awf ibnu Amr ibnu Awf ibnu al-Khazraj al-Ansaari ndax moom moo tax moo foofu la eh, nekkee Ansaari maanaam ci ngiiru Khazraj la bokk te loolu moom mooy ay maamam ba ci. ki nga xam ne moom la ñuy wax Xasraj nga xam ne Xasraji la muy Abul Walid mooy dàqantalam Abul Walid ash-Shami muy al-Madani euh, nga xamante ne amoon na mbokk mu tuddoon Aws ibn Samit ci biir ño radiyallahu taala anhu maanaam nga xamante ne euh, ansaari la bokk ci saxaaba yu mag yi radiyallahu taala anhu maanaam te bokk na ci li koy wane moom mooy li xew ci maanaam li muy nettalee ci xadis bi mu ne wa kaana te bokkoon na ci saxaaba yu mag yooyu nga xam ne shahida fekke woon na badaran badar maanaam nga gis ne maanaam ku fekke badar ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum dañ lay fonk fonkeel goo xamante ne bokkut ak ku fekkewul badar moo tax ñoom dañ naan diw ko kooku fekke woon na badar maanaam ngir màggal ko ngir wane dëgg-dëgg maanaam ne ci ñu mag ñaa màgg màgg la bokk waaye yamutoon foofu wo woote moom bokk na ahadu ci kenn ci an nuqaba ci ñan yabal ña maanaam an nuqaba mooy ñan yabal ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ci biir tànnii fi délégué leen maanaam ñooñu euh, laylatul aqaba bis guddik aqaba gi maanaam nga xam ne ci xeer woow nga xamante ne foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tafee war waa ansaar ndax ba nga xamante ne dafa waare maanaam waar waa Makka ñu bañ mu dem Taif ñu maanaam ak la xew ci xew-xew woo xamante ne ñëpp ku ko xamul dégg na ko euh, maanaam nga gis ne dañ ko doon euh, dañ ko fa vraiment euh, lankal mission am ba noppi maanaam boole ko xale ya ak dof ya ak xaj ya maanaam ñu ñu ñu ñu ñu ñu sonal ko sonal koo xamante ne dëgg-dëgg lu jéggi dayo la te it ñu jëfandikoo ak moom ak jëfandikoo ñaaw a ñaaw waaye bu mu dellusee waaye tëriwut muy wër nag ci foire yi maanaam ci suuq yi ci marché yi maanaam ngir mën a waxtaan ak nit ñi te loolu moom mooy ni doxalinu képp koo xamante ne day woote jëmi ci yàlla maanaam du découragé maanaam du gis ne nit ñi dëgg ma luñ ci moom rek moom muy découragé ne kon bàyyi naa léegi naa toog déedéet day continuer nekk ci rek ndax yoon bi moom moo demee noonu maanaam bu boobaa itam Euh, mu daal di euh, ba mu noppee nag nga xamante ne tamit tey bu doon euh, jamono ji la dañ naan nit ki sax day dem ba dugg ci réseaux sociaux yi dugg ci fu ne ak maanaam ngir ne maanaam fa nit ñuy daje rek mu dem fa maanaam di woote woon ne kan moo bëgg ku ko musal kan moo bëgg lu koy musal ci Euh, tàkk-tàkk sawara kan moo bëgg lu koy lu koy jariñ ci wàllu yàlla waaye loolu bi nga xamante ne moom la doon woote woo maanaam lu koy yóbbu aljanna ak di ko jariñ maanaam fii euh, ñii ñoom ñoo tase war ak moom ñoom ñooy waa ansaari radiyallahu taala anhum ci lañ defee délégation nag jóge woon madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam tase woon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy fukk ak ñaar maanaam moo tax mag bii tamit maanaam bokk ci nuqaba u yi comme waja'alna minhum isnay ashara naqiba loolu tamit alquran wax na ko maanaam muy fukk ak ñaar yi nga xamante ne ay nuqaba u lañ ñoom fukk ak ñaar lañ ñoo xamante ne xeet lañ ci xeetu awliyaullah yi nga xamante ne ñoom fukk ak ñaar lañ bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu mandargaawoo mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala da leen a defal ba képp ku ñu gis maanaam benn yoon maanaam dañ xam ci kañ nga juddu kañ ngay dee fan ngay jaar sa dund maanaam la ko dalee ba nga juddoo ba ba ngay dee ndax boo deewee da ngay dem àjjana wala dangay dem sawara lépp la ñuy xam ci yow borom bi subhaanahu wa taala loolu la ñu defal bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ñu ràññee ko mooy ne bu ñu gisee maanaam ñoom màndarga yi dañ koy xàmmee maanaam tey bu ñu gisee tey nga nga nga jël sa loxo teg ko fii ñu gis jeexital loxo bi wala boog nga bind dara maanaam wala boog nga teg sa tànk fenn dinañ xam ne kii diw sàngam la maanaam ba nga xamante ne fuñ la gisaatee ci àdduna bi même ñu xamutoon sa suur danañ xam ne kii laa gisoon mu bind bind sàngam wala kii laa gisoon tànkam bis bis sàngam maanaam bu boobaa noonu lañ lay xàmmee te bokk na tamit ci li nga xam ne moom la leen borom bi defal ci ay xeeti kéemtaan mooy ñoom nañu xamee iblis iblis ci jëmmi boppam xamewu ko boppam maanaam ndax ñoom dañ koy gis xam ko xam bu wér wér wér wér maanaam ñooñu nag an nuqaba yooyu ah, ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa nga xam ne fukk ak ñaar la ñuy doon comme ni ko alquran waxe maanaam ñii ci ñoom la bokkoon maanaam euh, alquran dafa am maanaa zahir bi ak maanaam baatin bi naam maanaam euh, fukk ak ñaari délégué yooyu daf ci am tamit maanaam fukk ak ñaar ñii nag nga xamante ne ñoom ñoo doon ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi borom bi dafa def ne ci waa ansaar lañ bokkoon radiyallahu anhum maanaam ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ba tey ñu bàyyi xel ne su ñuy wax dara ci saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam dañuy wax ni kii maanaam ngir ne ñoom ñoo feeñee loola waaye terewut ñoom ñëpp ñoom ñoom ñëpp am nañ maqaama yëpp ngir ne ñoom amuñu fenn fu fu fu seen maqaama ne comme ni nga xamante ne noonu la ko ci waa ah, ci tafsirul ishaara noonu la ko ku mel ne Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu waxee ne bi nga xam ne moom la ñu wax ne yaa ahla Yasriba laa la lakum maanaam mooy yéen waa Yasrib mooy ansaari la maanaam mooy amoo leen maqaama mooy maqaam moo tax moom maqaama boobu mooy maqaamu laa maqaama la lu ko tuddee mooy maqaama boo xamante ne du amul maqaama te loolu moom mooy maqaama ñan ah, ah mafatixi mooy mafatixul kunuuz yi ah, saxaaba yi nag radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñooy seen sang moo tax mu ne kon maanaam kooku nag kenn ci ñooñu ñu màgg ñooñu nag nga xamante ne xoolal nag léegi hadith bi daf ñuy jàngal ñooñu seen jikko lan la woon maanaam nan la ñu mel maanaam lan mooy li nga xamante ne dëgg-dëgg noonu ñoom noonu la ñuy taxawee te loolu mooy taxawee ci maxaama ngëm yàlla dëgg-dëgg ngëm ngir ne ngëm yàlla mooy garab gi nga xamante ne moom mooy garab bi constitué garabu maanaam bi constitué eh, kawnu bi moom mooy li nga xamante ne moom ci la ñuy yéegee ngir mën a yegg ci yàlla maanaam boo demee ba ca jombartal ga nag mooy yegg nga maanaam garab googu mooy ngëm moom la yenente bi moom la alquran di wax naan masalu kalimatin alam tara alam tara anna alam tara anna masala kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyiba asluha sabitun wa far'uha fi sama maanaam xanaa gisoo ne maanaam ne kii misaalu euh, euh, euh, kaddu gu teey gi te mooy baatu laa ilaha illa allah mooy ngëm yàlla kéem garab gu gu nga xamante ne asluha cosaanam mi ngi sax ci suuf si waaye wa far'uha waaye cari fi sama ñu ngi ci biir asamaan maanaam mooy ni nit ki di yéeg maqaama yooyu di di xotti maqaama yooyu ci maanaam moo tax alquran melale ko noonu te it moo tax mu melale ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam melale ko ci xadis bi ñu gisoon ci baabu umurul iman ne garab la goo xamante ne maanaam cer yi bi ci gën a kawe mooy laa ilaha illallah ba ca gën a suufe mooy ngay romb ci mbedd mi gis ci loo xamante ne daf ci gêné nga daal di koy dindi ba pare mu daal di wax ne am na nag benn branche boo xam ne daf dafa transversale te mooy cer maanaam ne jomb naa def lii ngir ne man jullit laa man de ëppante naa lii ak sama jomb naa sama borom di ma gis ci lii loolu mooy kersa maanaam kon loolu nga gis ne moom mooy bi transversal moo tax mu ne wal xayaa'u min al iman wala shu'batun min shu'abil iman maanaam nga gis ne fii nag mu ne wax kon maanaam te loolu benn lenn lu ci ne am na mandarga moo tax maqaamu bi mandarga yaa ngi nii ci jikko maanaam lii nga xamante ne mu ne am na ne rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax na ne wa hawlahu fekk na nekk na ci ci ci ci ci ci li ko wër isaabatun ab mbooloo min ashaabihi ci ànd doobi isaaba nag dañ koy wax mbooloo waaye moo xamante ne diggante fukki nit la ak ñeen fukki nit moom la ñuy wax isaaba mu ne mu ne yenent bi ne leen sallallahu alayhi wa sallam bàyyi aw ni jaayante leen ak man ala ci kaw ne an ne laa tusiku doo leen bokkaale billaahi ci buur yàlla shay am dara maanaam benn bokk na ci li nga xamante ne kon mooy mandarga maanaam incarné loolu moom mooy ne bokkaale moom da koy dindi ci sa xol ci anam gépp maanaam yàlla moom doo ko bokkaale ak dara ci bëgg gi nga ko bëgg ci jublu gi ngay jublu ci moom ci fonk gi nga ko fonk ci yëkkati gi nga koy yëkkati ci loo maanaam doo ko bokkaale ak dara moom moo lay gën a lépp wala tusrif wala tasriqu waaye tamit bu leen sàcc maanaam mooy door a ndal loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy jikko jooju mooy door a ndal doo toxal loo xam ne mu ko niki noonu doo jaawale sa poche ak poche jàmbur niki noonu doo jaawale sa alal ak alalu jàmbur loolu moom mooy wala tasriqu te doo leen wala tas tasnu waaye doo leen jaaloo ak lépp loo xamante ne dafa gisoon nañ ak lépp loo xamante ne dafa aju ci njaaloo ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na Ah, al-yadaani yazniyaani wa zilaahumaa al-batsh maanaam ñaari loxo yi danañ njaaloo te seen njaaloo mooy laal niki noonu mu ne al-aynaani tazniyaani wa zinaahumaa an-nazar ñaari bët yi dañuy njaaloo te seen njaaloo mooy xool et cetera maanaam ñoom dañuy ci njaaloo ci anam yëpp na ñoom dañ ciy denc waaye wala taqtulu waaye bu leen di rey awlaadakum seen doom yi maanaam niki noonu rey seen doom yi moom mooy buñ maanaam dafa bëri façon am na façon bi nga xam ne mooy bi gën a siiw. waaye bi nga xamante ne tamit mooy beneen bi mooy rey ko moom mooy ñàkk koo yar maanaam boo ko yarul rek da koy rey maanaam mooy ne parce que daanaka day dund waaye dund ku dee lay dund euh, te ñàkk koo yar ñàkk jël say maanaam loolu te seen doom yi te ñooñu noonu nga xamante ne maanaam nit ku ku ku ku mag ci yàlla ba pare am conscience bu wér maanaam doomu xeet bi yépp ay doomam la doomu xeet bi yépp ay doomam la moo tax ñépp lay bàyyi xel xool nan la leen di jariñe ci wàllu yàlla ci ci wàllu yàlla noonu la leen di jariñe ci diini ji ci mboolem anam bi maanaam mooy wala ta tuute bu leen di dikkee bi buxtaanin ci aw sos woo xam ne tabtari na hoo yéen a ko daal di sos bay na ay diikum ci diggante loxo wa arjulikum ak seeni tànk maanaam mooy doo wax ak di dox loo xamante ne day yàq ay diggante wala boog loo xamante ne dafay yàq ah, day day da ngay ay sos daf ci am di wax wax di di wax wax yoo xamante ne dëgg-dëgg li nga wax yëpp dara leeru la ci ay dégg naa ak yaakaar naa ak amaan na boo xoolee mbir mii na mu demee kat boo mooy tuut maanaam yow ci loolu rek ngay teg say mbir maanaam ay spéculation loolu nag dañ koy moytandiku te loolu moom képp ku bari lu muy toppatoo affaire télé bi ak rajo bi boo moytu duñ ci dugg maanaam képp ku bari lu muy toppatoo di gaa yi di wax. ci média yi boo muy di nga dugg ci diw def na nangam diw wax na nangam diw na te dara leeru la ana ñaata yoon la ñu tuumaal nit ne def na nangam waaye ba tey justice mënagul prouver ni def na ko ñaata yoon ñaata yoon ba pare yóbbu nañ ko justice te li gën a yéeme mooy léeg-léeg maanaam dañ dañuy xool léeg-léeg procureur sax mooy taxaw ne diw moo sàcc nangam ba pare lim lim ne nangam la waaye fi mu tollu justice ba léegi mënagul régler problème boobu su fekkente ne mbir mi noonu lay demee kon naka nga am na lan moo lay leerati ci li ñuy wax yëpp yàlla nañu yàlla sàmm maanaam nga xamante ne mu ne wala tasaw te bu leen mooy maanaam loolu tamit la jaayante ñoom wala tasaw te bu leen mooy fii ma'rufin ci njekk maanaam lépp loo xamante ni digal naa leen ko rek doo ci doo ci ci mooy xam nañ ni pourtant yenent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñu mooy mukk du du digle mukk lu dul lu dul njekk lu dul lu baax waaye daf koo tënkee nii ngir jàngal ñi ci def mais maanaam ku lay digal bu la digalee lu baax nga topp ko waaye bu la digalee lu bon abadan munoo doo ko topp ak kooku ku mu mën a doon segam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax boppam moom ne ci lu njëkk maanaam ngir ngir leeral loolu rek maanaam da koy leeralaale mooy wane ni keneen ku mën a doon lu mu la digal moom na nga ne waaw man de dara waaye maa daama lool nekk njekk ba pare nekk tamit loo xamante ne lu jàppandi la mu ne kon doo ci moy maanaam mooy daal kon dangeen di topp yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te dooleen leen leen mooy waaye mu ne fa man képp koo xam ne wafaa matal na minkum ci yéen fa ajruhu na xam ne payam allah ci yàlla wala rek subhaanallah maanaam na xam ne yàlla moom moo ngar dajjoo payam maanaam yàlla moom moo dara waruma waaye nag yéen moom yi jël naa sama pay jël ko waxul ne payam àjjana la de déedéet daf ne payam ca yàlla la ne comme ni nga xamante ne noonu la yeneen yi alayhimu salaatu salaam doon waxee laa as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala allah yeneen yu bari doon nañ ko wax duma leen laaj benn pay sama pay ci yàlla la ne maanaam ñii ku matal lii ci yéen yàlla pay gu mel nii la koy defal maanaam loo mooy loo xamante ne duñ ko tudd parce que adduna bi amul ay muuyu doy pour mën a melale pay googu niki noonu amul dara loo xamante ne. mbindeef la lu ko mën a may mooy yàlla moo lay fayee boppam boppam la la yàlla fayee loolu moom mooy ñii maanaam ñu matal lii mu ne yàlla boppam la leen di fayee mu ne waaye nag waman képp koo xam ne afaaba dafa daj min zalika ci lii mbir yii an dara fa uqiba waaye ñu ñu ñu ñu ñu mbugale ko maanaam mooy ñu dumaa ko fi dunya fii ci àdduna maanaam moom mooy ñu fayee ko ko ñu teg ko daan ba nga xamante ne mooy iqaab loolu moom mooy iqaab iqaab parce que azab mooy mbugal rek waaye iqaab mooy mbugal moo xamante ne dafa tegu ci ginnaaw la nga def ba tax nga am ba tax nga yelloo ko mooy punition maanaam mu ne kon nag fa uqiba fekk ñu teg ko daan wam moomu laat ci duniyaa ci àdduna foofu woon na xam ne loolu day kafaaratun ak kafaara la lahoo ñeel ko maanaam mooy képp koo xamante ne dafa rey nit masalan ñu daal di koy rey bu boobaa kafaara la képp koo xam ne dafa sàcc ñu dagg loxo ba kafaara la ku njaaloo ñu teg ko daan ba mu ca war kafaara na maanaam lool la lool la waaye mu ne wa man asaaba waaye képp ku laal min zalika ci lii yii sey an dara summa topp satarahu mu suturaal ko allahu bur yàlla fa huwa moom ilallahi ca yàlla la jëm maanaam moom yàlla mbiram dañ koy delloowaat ca yàlla inshaa bu soobee yàlla afa mu jéggale anhu wallif ko wa inshaa su ko soobee aqabahu mu teg ko daan lii mbir mi nii la demee moo tax kon ah, ah lii da gis ne dañ ciy jànge maanaam mu yërmandeeg yàlla bu yaatu ak njariñ gi nga xamante ne moom moo nekk ci lii nga xamante ne moom mooy xuduud yi mooy acte yi nga ne moom la sariya tëral waaye tamit mu ne fa baayaanaaw gis nga sayyidna Ubaada radiyallahu anhu daal fa baayaanaaw ñu jaayante moom ala zalika ci lii bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu xadis bi mooy ne bu ñu xoolee lii moom moo nekk rek ci mu Mumtahana ca jeexital ga mooy. Eh, yaa ayyuhan a idhaa jaa'aka al-mu'minaatu yubaayi'naka alaa an la yushrikna billaahi shay'an ba aaya ba jeex maanaam nga gis ne aaya yooyu ñoo mujjee wàcc sa eh, eh, xadis bi maanaam ñoo mujjee am xadis bi lool day tegtale tamit ba tey ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci jëmmi boppam mooy alquran bi taxaw lool tamit daf koy tegtale ngir ne waxam dafa dëppook alquran ci anam gépp sallallahu alayhi wa sallam bi xadis euh, la boo xamante ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci ay bërëb yu bëri yu wuute indi na ko ci juróom-ñaari bërëb euh, muy xadis numéro 3892 3999 4894 6784 6801 7213 7468 imam Muslim rahimahullah indi na ko ci benn bërëb ci ñaar ñaari yoon ci xadis numéro 1709 naka noonu euh, al imaam. imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro mille quatre cent trente-neuf imam an-Nasa'i indi na ko ci xadis numéro euh, quatre mille cent soixante et un quatre mille cent soixante-deux quatre mille cent soixante-dix-huit quatre mille deux cent dix ak cinq mille deux naka noonu imam euh, Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro vingt-deux mille six cent soixante-huit vingt-deux mille six cent soixante-dix-huit vingt-deux mille sept cent trente-deux vingt-deux mille sept cent trois ak vingt-deux mille sept cent cinquante-quatre kon euh, loolu moom moo moom moo nekkoon euh, xadis boobu nga xamante ne daf ko tuddee rek baabul ñu ñëw ci beneen maanaam mu imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di indi nag léegi beneen mbir maanaam ci di leeral leneen loo xamante ne tamit dafa bokk ci ngëm te maanaam mooy dafa bokk Euh, comme maanaam euh, isti comme ba nga xamante ne islam ak iman ñoom ñaar ñëpp dañuy bokk benn maanaam ci mbir yi maanaam mu daal di indi nag daa ci daal ne mina diini bokk na ci diine maanaam baabun bunte ngi nii mina diini bokk na ci diine alfiraaru mooy daw minal fitani ci ay fitna maanaam moom mooy fitna yëpp comme li yeneen ci bi waxoon rek sallallahu alayhi wa sallam ta'awwazu minal fitani ma zahara minha wa ma batal muslu leen ci yàlla ci mbooleem xeeti fitna yi mooy yu nëbbu yi ak yu feeñee nga xamante ne dafay aju ci sa ci ci sa biti nga xamante ne bu feeñee mooy yu feeñee mooy yi nga xamante ne day aju ci sa biti nga xamante ne boo bu amee problème yu bari lay lay indil yoo xamante ne sa xel dootu nekkati ci jaamu yàlla maanaam yooyu xeetu fitna la waaye yooyu ñoo yi gën a ndaw ci fitna yi nga xamante ne mooy mooy yu zahiri yi ñu am naan saa yi damaa nekk ci fitna loolu moom mooy yi gën a ndaw. am na nag fitna yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a garaaw ci biti mooy yi nga xamante ne mooy nit ki mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci biti ci société bi de telle sorte que boo ci nekkee maanaam faw nga làmboo bàkkaar yi maanaam bàkkaar yi maanaam daanaka dootu mën a mucc maanaam loolu xeetu fitna la beneen fitna nag bi nga xam ne mooy bu nekk ci biir mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy dem ba laal sa xol ba yàq ko complètement ba nga xamante ne dootoo jublooti ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam lépp lu lay dummóoyuloo yàlla ci biir ak ci biti loolu fitna la loolu nag mooy daw nag fitna yi maanaam mu ne lool nag da dafa bokk ci diine maanaam nga gis ne mu waxul ni ci ngëm la bokk waxul ni ci lislaam la bokk mais dafa wax ne dafa bokk ci diine ngir ne dugalu ko ci benn maqaama ci maqaama yi waaye dafa wax ne dafa nekk loo xamante ne maqaama yépp ko soxla maqaama boo mën a ne day soxla nga daw fitna yépp ngir ne sinon fitna yi ay frein lañ ci sa maqaama yi ngay daw nga yi nga war a xotti maanaam sa yoonu yàlla fitna yi ay frein lañ moo tax mu ne baabun buntu ngi nii mina diini bokk na ci diina al firaaru daw minal fitani ci fitna yi imam al Bukhari rahimahullahu taala mu ne qaala bil bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilayhi wa qaala haddasanaa Abdullah ibn Maslamata moom mooy Abdullah ibn Maslamata ibn Qanab al-Qa'nabi moo na al-Qa'nabi al-Haarisi mu ngi mooy mooy muy Abu Abdurrahman mooy dàqante la mooy kunyaam Abu Abdurrahman al-Madani al-Basri mi ngi génn àdduna deux cent vingtième am na deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhari saa yu bëggee nam indi xadis boo xam ne dafa nekk ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullah sëriñ bii dafa bokk ci sëriñ yi muy solowee xadis bi niki noonu imaam Abu Dawuda as-Sijistaani rahimahullah ak ñoom imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi maanaam suñu bëggee solo xadis fekk Muwatta la xadis bi ne dafa bokk ci sëriñ yi mooy mooy imam Abdullah ibn Maslama ibn Ka'b al-Qanabi ci la bokk ah, Isma'il ibn Abi Uways ci la bokk ah, ibn Abi Iyas Isma'il ibn Abi Iyas ci la bokk ah, Qutayba ibn Sa'id ci la bokk am na keneen ku ñu gisoon ci euh, hmm? kenn njëkkoon a gis ci xadiisu euh, xadiisu sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha mooy bu njëkk ba Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi naam jazakumullahu khayran voilà ñooñu su bëggee indi xadiis bu nekk ci Muwatta ci ñooñu la koy jële ah ñooñu maanaam bu waaye nag su fekkente ne nag léeg-léeg mën naa indi ñeneen ñoo xamante ne ah dana indi seen xadiis fekk ci ñu jëlee ci imam Malik fekk dañ koo déggee ci imam Malik waaye du ne ci Muwatta la xadis bi ne waaye maanaam moo tax Abdullah ibn Maslamata ibn Qanabi al-Qanabi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a wirle Muwatta bi nga xamante ne moom lañu solo moom nag moo tax euh, euh, moo tax euh, moom ak Qutaybata ibn Sa'id ak ak ak imam ibn al-Qasim ak imam ibn al al-Qasim ah, ak Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi ak Yahya ibn Yahya at-Tamimi bi nga xam ne mooy sëriñu imam Muslim bi rahmatullah ala al-jami' amma ya hadith bu ñu waxee bu ñu waxee Muwatta suñu jamono nag li nga xam ne moom lañ ci jublu moom mooy riwaayatu Yahya ibn Yahya al-Laysi al-Andalusi rahimahullahu rahmatan wasi'a waaye ñoom ñii ñu tudd ñëpp ñoo gën dëgër ñoo gën a dëgër waaye moom la yàlla def ne moom la Muwatta am gën a siiw ndax moom ci at bi mujj ci la solo Muwatta bu imam Malik rahimahullah moom kon mu ne haddathana Abdullah ibn Abd ibn Maslamata te moom mooy ibn Qa'nab al-Qa'nabi mu ne an Malik mooy imaamu daarul hijra Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman ibn Khusayl ibn Amr ibn al-Harith te moom la ñuy wax zu asbah maanaam al-Harith te mooy zu asbah al-Asbahi kon moo tax ne imam Malik ñu naan ko al asbahi al asbahi al himyari rahimahullahu rahmatan wasi'a dakkantalam moo nekkoon Abu Abdullah Abu Abdullah al madani borom xam-xamu fiqh bu mag boobu imaamu daaru hijra moom mu ngi gane adduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag musta génn Madina fala gane adduna fala fala jànge fala yaroo fala màgge Ah, fa la génnee àdduna moom musta génn Madina sëriñam yépp Madina lañ tase wala bokk ci at bi ñu dem Makka tase moom ci at bi waaye moom du génn génn Madina waaw imam Malik Anas radiyallahu ta'ala anhu mu ne kon maanaam di boroom ngir bu mag ba di boroom ngir bu mag bi nga xam ne moom euh, lu ëpp ci ñun moom ci lañu ne maanaam an Abdurrahman ah, mu jëlee ci Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a te moom mooy Abdurrahman ah, ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a al-Ansari ah, al-Mazini al-Madani dañuy wax ne maanaam turam moom mooy Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Sa'sa'a dañuy wax tamit ne turam mooy Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a maanaam te dinañ koy wax tamit Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a maanaam ñoom ñëpp. maanaam yii saa yuñ la waxee kenn ci yii ne la Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abi Sa'sa wala ñu ne la Abdurrahman ibn Abi Sa'sa wala ñu ne la Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa xamal ni benn waa ji la ñu wax moom rek la ñuy wax nag ah, muy al ansari al madani nga xamante ne boroom xam-xam yi tagg nañ ko ci ne ah, maanaam ku baax la wante siqa la maanaam an abi mu jëlee ci baayam baayam mooy Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa al-Ansari al-Mazini rahimahullahu rahmatan euh, wasi'a moom tamit noonu la rëyee aw tagg ci borom xam-xam ni ni moom ni mu rëyee aw tagg mu ne an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu te moom mooy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn euh, Ubayd ibn Sa'labata ibn Ubayd ibn al-Abjar euh, Khidrat ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj moom noonu la bokkee ci Khazraj njiiru Khazraj mooy al-Ansari Abu Sa'id al-Khudri moom mooy li nga xam ne noonu la gën a siiwee radiyallahu ta'ala anhu Sa'd ibn Malik ibn Sinan mi ngi génn adduna 63e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci saxaaba yu ndaw yi la bokkoon bokk ci muksiruuna yi ñu gën a bëri li ñu solo xadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne solo nañ lu ëpp junni xadis na radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa annabi annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne yuusiku xaw tuuti nee na léegi tey yuusiku léegi an yakuna ci mu nekk xayra maalil muslim li gën ci xayra li gën ci maalil muslim alalu euh, jullit bi mooy xanamun am aw gàtt boo xam ne yett boobu dana toppee bi haa ci moom saafa njomboltalu jibaal doj ya maanaam njom cat doj ya sommité yi maanaam mu dem ba foofa yor ay gàttam rek ay ay juróom rek dégg nga wa mawaqi ak bërëbu alqatare toqi taw yi maanaam lu lu tax mu ne yafiroon ngir rek dawee noonu bi diini yi ànd ak diinim minal fitna yi ngir ragal fitna maanaam ngir sababu fitna ngir daw fitna maanaam nga xamante ne a ah, hadis bi subhaanallah dafa dafa dafa dafa dafa dëpp suñu jamono maanaam li ci alal gi nit ki mën a am mooy li nga xamante ne daf koy yoral boppam nga xamante ne du jaxasoo yenn fitna yu bëree bëri maanaam ah comme ñoom seen jibi ñoom ah, <laughs> ah nga xamante ne doo doo ah <laughs> ñoom seen nga xamante ne doo doo jaxasoo ñu maanaam fitna yu bëree bëree bari yi am maanaam nga gis ne subhaanallah léegi jamono ji ñu bare bëri lu ñu lay wax dañ naan waa man c'est que fi may liggéeyee nangam moo fa am problème sangam fi may liggéeyee nangam waaye man c'est liggéey bi moo koy def. dama fay am problème nangam dama fay daj dama fay daj nangam dama fay xew-xew ah, nangam moo fay am et cetera maanaam yu baree baree bari yoo xamante ne daf koy wax ak di ko jàmbat maanaam fekk na lan fekk na war naa mën a rëcc ci loolu yëpp bu fekkente ne yor na alalu boppam maanaam nga gis ne loolu yëpp rek ngir lan mu ne ngir daw fekk na ngir mën a rëcc bi moom ak diineem ñu mën a rëcc heure julli su kenn du am benn na bu koy teg muy parax paraxee di nëbb toog di def leneen ak leneen déedéet fa nekk lay nekk julli ju leen ngir ne moo yom yeetu boppam kenn cheefu ko maanaam nga gis ne subhaanallah xadis bii dafa dafa nekk lu yéeme yéeme yéeme ci suñu jamono bi bii imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ko ci xadis numéro trois mille trois cent trois mille six cent six mille quatre cent quatre-vingt-quinze ak sept mille quatre-vingt-huit imam ñu waroon a njëkk mooy ne ci Muwatta la ne xadis numéro deux mille sept cent quatre vingt imam euh, Muslim euh, imaam eh, eh, imaam muslim solowul xadis bi xadis bi imaam al-Bukhari daf bokk ci xadis yi nga xam ne imaam al-Bukhari daf koo solo wëllif imaamu muslim rahimahullah imaam Abu Dawud solo na ko xadis numéro 4267 imaam eh, an-Nasa'i rahimahullahu taala solo na ko xadis numéro 5036 imaam hmm, Ibn Maaja solo na ko xadis numéro 3980. imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah solo na ko hadith numéro onze mille trente-deux onze mille deux cent cinquante-quatre onze ak onze mille cinq cent quarante-deux kon euh, bu ñu xoolee hadith bi waa Madina ñoo ko solo wala seetlu ah sëriñ ñoom ñëpp ay waa Madina mën a war a lañ ala saakini afdalu salaatu wassalaam léegi nag muy wax nag ne maanaam daw fitna yooyu li muy am maanaam ni mu amee solo yëpp am nañ ci exemple bu mag koo xamante ne bu ñu xoolee mbooleem waxam ak mbooleem jëfam maanaam dañ ci jàngee nan la ñuy dawee fitna comme ni nga xamante ne maanaam moom mooy mu ne baabul bunt qawlu nabi waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ana a'lamukum ana man a'lamukum maa gën a xam billaahi ci yàlla maanaam fi mu toll bu ñu xoolee maanaam yow tey boo doon taxaw naan way noo fitna nangam noo garaawul mën naa kii yenent bi sallallahu alayhi wa moom ci boppam da doon fitna yow mënoo gën a ragal bu mënoo gën a xam yàlla yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam léeg-léeg nga gis koo xamante ne masalan dañ naan danaan masalan jox loxo jigéen yi loolu dafa xaram ak yu mel noonu wala di leen biis ak yeneen ak yeneen wala di jaxasoo ak ñoom wala ñuy wéetoog ñoom ak yeneen ak yeneen ñu naan la non c'est que yéen dafa mel ni dafa am loo ragal non mel ni wóolu wóoleen seen bopp nu muy wóoloo suñu bopp yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko tere nan la ñuy wóoloo suñu bopp ci lu yeneen ci bi tere sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga gis koo xam te ne jàpp na ne moom ragalu seytaane moo tax du muslu ci seytaane waaye pourtant yàlla moo ñu ne waaw del muslul ci seytaane waaw ana ana lan yow yaa gën a xam yeneen ci bi wala déet yaa gën a xam yàlla wala déet subhaanahu wa ta'ala mu ne waaye tamit waxu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam laa ilaaha illallah nee na ana man a'lamukum maa leen gën a xam billaahi ci yàlla wa anna al ma'rifata waaye buntu bii tamit day leeral ne al ma'rifata xam yàlla liñ naan maarifa baat la bu yàgg de maanaam maarifa mu ne fi'lul fi'lul qalbi jëfu xol la maanaam xol mooy xam yàlla te jëf la joo xam ne xol moo koy def mu ne li qawlillahi ngir waxu buur yàlla bi taala aji kawe ji walakin waaye dëgg yu aaxizukum dara leen jàppe bi maa la nga xam ne kasabat jëf na ko qulubukum seen xol maanaam la seen xol yi di def maanaam mooy ne xol da am day jëf day jëf moom ah ok kon euh, bunt bii nga xamante ne dañuy jàngal kon ne yoonu yàlla maanaam maarifa yoon la woo xamante ne bu fekkente ne day jariñ maanaam yoon woowa mooy ne faaw day ànd ak daw fitna faaw day ànd ak doxale ni yeneen ci bi bëgge sallallahu alayhi wa ngir ne moom moo ñu gën a xam lépp lu mu ñu wax ndax fitna bokk na ci fitna mooy nga wuuteeg li nga xam ne moom mooy ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunnaam comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe fal yahdari alladhina yukhalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim te loolu mi ngi koy wax ci saar bi mu tuddee leer maanaam ne leer te foofu la ko jeexale tax d'ailleurs leer jëpp leer mooy nga mel ni yenente bi mel sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy wuuteeg ndigalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy wuuteeg mbiru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy wuuteeg sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nañu moytandiku balaa fitna di leen dal wala ba mbugal mu taratar di leen dal kon daw fitna nag mi ngi tàmbalee ci di jëfee ndigalu yenente bi sallallahu alayhi ak di toppandoo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na ko yenente bi doon waxe ak nam ko doon defee pas yow ni ko bëggee wala ni nga gis nit ñi di ko doxal mu ne bil isnaadil muttasil fi awal kitaab ilayhi wa qaala radiyallahu anhu wa rahimahu wa rahimahu haddathana Muhammad ibn Salam te moom mooy euh, Muhammad ibn Salam ibn al-Faraj as-Sulami mawlaahum mooy Abu Abdullah mooy daqantalam al-Bikandi Abu Abdullah al-Bukhari al-Bikandi moom mooy Muhammad ibn Salam ñu bokk na ci daqantalam yi tamit mooy Abu Ja'far bokk na ci dàq mooy al-Bakandi dañ koy wax al-Bikandi al-Bakandi al-Fikandi ndax maanaam wax la yoo xam ne waxin yu ñoo wuute rek comme Bakka ak Makka ah, as-Sulami mawlaahum dégg nga rahimahullah maanaam ah, kon sëriñu imam al-Bukhari yi la rahimahullah mu ne qaala hadda akhbarana Abda te moom mooy Abda ibn Sulaymaan al al te dañuy wax tamit nañ ko wax tam moom dakkantalam euh, li mu li mu gën a maanaam laqabam mooy abda maanaam ngir jaamu yàlla gim daan jaamu yàlla gu bari waaye li nga xam ne moom mooy kunyaam mooy dakkantalam mooy nu Abu Muhammad Abu Muhammad al-Kufi nga xam ne Kufa la dëkkoon mi ngi génn mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am nañu ne cent quatre-vingt-huitième année an Hisham te moom mooy Hisham ibnu Urwa mooy ibnu Urwa ta ibnu Zubayr ibn al awaam ibn xuwaylid al asadi radiallahu taala anhum ajmain nga xamante ne moom waaw mu bokk na maanaam bokk ci waa kër sayyidina abubakar ba tey radiallahu anhu ngir ne maamam mooy asma bint abubakar radiallahu taala anhu maanaam muy abul munzir mooy dàqantelam wax de ni ki noonu dañ koy dàqantele abu abdullah dañ koy dàqantele tamit abubakar waaye dàqantal bi mu gën a siiw mooy abu munzir abul munzir mi ngi ganee adduna soixante et unième année am na ñu ne soixantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki noonu mi ngi génn àdduna cent quarante-quatrième année am na ñu ne cent quarante-cinquième wala cent quarante-sixième wala cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an abihi te moom mooy baayam Urwata mu jële ci baayam Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwaam ibnu Xuwaylid al-Qurashi nga xamante ne euh, kon mbokk la ci sayyidat Khadija radiyallahu anha nga xam ne moom mooy Khadija bintu Xuwaylid maanaam da ngir ne al-Awwaam bi maamam maanaam frère sayyidat Khadija la radiyallahu ta'ala anha al-Qurashi al-Asadi Abu Abdullah mooy dàqantalam al-Madani ah di waa Madina euh, mi ngi gane adduna ci njaal beenu xilaafat Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ci li gën a wér ci ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa ndax am na ñu ne quatre vingt dix na ñu ne cent na ñu ne ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha muy Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq mu te moom mooy Abdullah ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrata foofu la bokk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy maamam boobu di Murrata al-Qurashiyyah at-Taymiyyah al-Makkiyah al-Madaniyah muy ummul mu'minin dàkkanta la moo nekkoon ummu Abdullah donte amul doom niki noonu bokk na ci laqabam ummul mu'minin ak tamit al-Humayra radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mi ngi génn mi ngi eh, génn adduna cinquante-septième ginaaw ginnaaw gàddaaw yonent bi sallallahu wa sallam am na ñu ne cinquante-huitième année donte eh, mi ngi ganee adduna ah kañ ah ginnaaw révélation bi ndax bi révélation bi amee ba am fukki at jàpp fukki at ak benn ci la am juróom benn at maanaam ñeenteelu année ginnaaw révélation bi ci la gane adduna radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa bi biha nga xamante ne moom mooy borom xam-xam bu mag boobu al-faqiha ah, radiyallahu anha bokk ci muksir muksirina yi maanaam ci juróom-ñaar ñi nga xam moom rek mooy jigéen bu bokk ci juróom-ñaar ñi ëpp li ñu solo xadis li ëpp ci maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ñu ëpp ci juróom-ñaar ñi ëpp li ñu solo xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam annaha qaalat na kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam iza amarahum bu leen daan digal maanaam bu daan digal saxaaba yi radiyallahu anhum amarahum daf leen daan digal minal a'maali ci ay jëf bi ma maa yutiquuna ci lañu ñu attan maanaam du leen daan teg ay jëf yu diis loolu mandarga gu réeréer la ndax bokk na ci liy indi fitna euh, ci mooy mooy ngay teg ñu lay teg ay jëf yu metti waaw loo xamante ne daanaka doo ko xaw a attan maanaam da gis léegi nit ñi daw ni ki noonu buñ diis. maanaam saf yi saf yi bu commencé diis léegi gaa yi yeewee ko ni ki noonu euh, euh, ni ki noonu maanaam saf yi nag waxuñu alal rek de saf yi buñ la safee ci ci ay jëf defal nangam defal kii def teg ci nangam defal nangam léegi oh, oh ñoo dañoo bëri service ah, léegi affaire bi metti maanaam loolu moom moo tax bokk na ci euh, yeneen bi sallallahu alayhi wa bu daan teg. bu daan jàngale bu daan lu mu daan digle nit ñi da leen daan xool solo ñoom ni ñu mel mu digal leen lu woyof loo xamante ne dañ koy attan waaye loo xam ne day nekk dans la durée da di jariñ moo tax boo xoolee tarixa yi tamit noonu la ñuy joxee maanaam rawatina ah, suñu tarixa noonu la ñuy joxewee loo xamante ne da lay woyof maanaam loo xam ne lu yomb la nga xam ne da mën a saxoo mu te madat bi bari maanaam nga xam ne subhaanallah julli nga xool julli ni mu amee doole waaye juróomi julli rek la bariwul koor noonu benn weer kese la naka noonu azaka xam ngeen ni vingt cinq pour mille moos ku ko joxewul rek daf fekk ne sa xol moo attanul joxe waaye nag eh, xaalu ñu ne ko inna naka ñun las na nekkuñu ka hay atika kéem sa jëmm maanaam ñoom gis nañ ne ndekete ñoom xamoon nañ ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam malgré mi borom maanaam mi ngi naa xul innama mun a innama ana basharu mislukum melu man nekkuma lu dul nit comme yéen loolu wax na ko de waaye saxaaba yi radiyallahu anhum dégg nañ ci wax jooju ne loolu mooy ne nit nga nit la kom ñun ci suñu jëmm ci biti nii ak it ngir ñu war koo mën a roy waaye nag melul comme ñun de ndax moom yàlla teg na ko melal na ko noo xamante ne melul ni ñun waaw comme ni ni mu ko waxee ci yeneen xadis lastu ka hayatikum ak lastu ka ahadikum meluma comme yéen de nit noonu meluma comme nekkuma comme kenn ci yéen mu ñu ne ko yow kat yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekkoo comme suñu taxawaay meloo di ñun de ya rasulullah yow ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wasallam inna li wér boor mooy allah pour yàlla xat dëgg-dëgg xafara jéggal na laka ñeel la maa lépp loo xam ne taqaddama jiitu na min zambika ci sa bakkaar wamaa ak lépp loo am ne taxa ak xara mucc na maanaam loolu de de maanaam maanaam li nga xam ne maanaam bu doon yow mëneb na laa tuddal bàkkaar lañ mën a tuddee bàkkaar ci yow ndax xam nañ ni yeneen ci yàlla yi musa sallam ay maasum lañ kon maanaam defut bàkkaar waaye bu doon ne na def bàkkaar sax yàlla jéggal na la loolu lay te loolu bokk na ci maanaa yi muy tekki bokk na ci maanaa muy tekki mooy ne ah mooy comme li ñuy wax ne xasanaatul abraar sayyi'atul muqarrabina maanaam ñi nga xamante ne ñooy ñu baax ñee baax ñi jege yàlla dëgg ñu nekk ci maqaama qurba ñooñu euh, lu lu ñoom bu bu jàppee ne ña nga ca lu baax ñoom loola lu bon la ci ñoom maanaam mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu toll day yëg ci ay maqaama fu mu toll day gën a xam boromam subhaanahu wa taala bu ko defee mu gis ne seconde bii weesu na ma jàppe woon yàlla ndekete ndekete euh, léegi xam naa loo xamante ne maa ngi tuub ci sama xaal bi ma nekkee woon seconde bii weesu yàlla ne ko nag loolu yëpp jéggal naa la ko waaw loolu loolu loolu moom loolu beneen la ci dégg nii beneen bi ci def mooy baatu xafara ci jëmmi boppam ci la secret bi ne ndax baatu xafara mu ngi jóge ci xafar bi tekki muur maanaam loo xam ne day su day nëbbu ba pare day day day day day day tere musiba dal maanaam moom mooy comme mixfar mixfar moom mooy mbaxana casque yooyu gars yi di sol ñuy dawal moto wala euh, militaires yi seen casque yooyu ñuy sol yooyu moo tudd mixfar maanaam ngir ne non seulement day nëbb donc day nëbb waaye day tere tamit maanaam buñ ci dóoree dara mu mu yegg ci bopp bi maanaam ñaari njariñ yooyu la am maanaam moo tax yàlla bu jéggalee ñaari njariñ yooyu ñoo ci ne mooy non seulement daf lay suturaalal bàkkaar bi waaye dafay yëgiti musiba bi naroon dal parce que bàkkaar bee fi ne waaye nag bu dee musiba yi ñaari xeeti musiba la musibay adduna ak musibay àllaxira musibay adduna moom saraxe moo koy dindi musibay àllaxira tuub moo koy dindi ñaar yooyu loolu léegi mu def li nga xamante ne moom mooy jéggal googu nga xam ne moom mooy jéggale euh, bu boobaa tamit foofu ñaar ñoo am ci biir njéggal bi maanaam mooy buñ delloo ni njéggali faw day làmboo ak sutura maanaam boobaa dafa am ñaar mooy ak suturu anil uyubi ak ak suturu fil uyubi maanaam sutura bi nga xamante ne fil uyubi la mooy sutura bi nga xamante ne moom lañ la borom bi di fekk ci ayib bi nga ne ci bàkkaar ba nga ne mu sutural la ci ba nit ñi duñ gis na yaa ngi def nangam loolu benn affaire la waaye beneen nit ki noonu wala nga jàpp dara sa xol malaaka yi sax yàlla du leen war ne kii mu ngi mi ngi jàpp nangam ci xolam ci lu bon la ngir yàlla sutura gi mu la suturaal loolu benn la waaye ñaareel bi moom mooy ak sutru anil ayu mooy yàlla tegal la sutura mooy mu teg barrière bu tax yow ayib yooyu doo ca mën a am accès maanaam yow boo bëggoon a sax dem mooy yàlla sax doo ko mën boo bëggoon a def bàkkaar bi sax doo ko man da gis ñoo xamante ne noonu lañ mel maanaam dañuy préparé wu kii ba ni faaw ñu dem baali ji tey moom di yàgg nañ digg baal waaye faaw ñu dem baali ji faf ñu nelaw wala boog faf ab problème yu rëy rëy yu tax ba duñ mën a dem loolu maanaam dafa bokk ci as-sutru anil uyubi wala boog ñu suturaal la yàlla teg la sutura ba nga xamante ne sa xel du dem ci mooy yàlla yooyu yëpp ay sutura anil uyubi lañ maanaam kon bu boobaa buñ ne e, e, ghafara laka Yàlla jéggal na la maa dama la jiitu woon min zambika ci sa bàkkaar wa maa ta'akhkhara ak la mujj mooy ne maanaam bu dee yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mooy sutura gu mag gi Yàlla teg ba nga xamante ne moom du jege bàkkaar nii ci lu jiitu nii ci liy ñëw voilà du ci liy ñëw du ci liy jiitu moo tax euh, loolu xaal la boo xamante ne maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ndonom yu mag yi dañ koo doon ci moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne moo tax bi nga xamante ne ñoom wax nañ ko lii nag mu ne fa yaxdab fa yaxdabu yeneen bi mer sallallahu alayhi wa sallam xatta mbétey yu'rafa ñu xam alxadabu mer ga fii waj yi ci xar kanamam loolu tamit beneen mbir la boo xamante ne dañ koy xam mooy ne lii day wane ni maanaam dañoo war di mer ci lu jara mer waaye bu ñuy mer dañuy mer ngir ne yàlla moom moo mer dañuy mer ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa moo mer dañuy mer ci lu ko jar waaye mer ngir ne damaa ñaan ndox mayu ñu ma wala boog ah, ak yu mel noonu maanaam di mer rek parce que euh, say intérêt bopp la ak yu mel noonu loolu du du loolu jë ku ku jëm ci yoonu yàlla du du doxalee noonu maanaam du mer ngir ay yëfi boppam maanaam saa yu meree rek dafa war a fekk ne maanaam ngir ne mbiru àddunaam du ne égoom lañ laal wala bakkan wala yooyu nafsam yooyu déedéet maanaam moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam daan na mer moo tax dañuy xamee ni bokk na ci jikko yu rafet yi mooy di mer maanaam waaye nag di mer ci yàlla maanaam moo tax bañ a mer ci mbaax de maanaam ndax bañ a mer ci lu ci ci lan maanaam mooy ne bu ñu bu ñu bu ñuy xotti xormay diine nga mer loolu dafa dafa nekk dafa bokk ci li jaaru ngir ne képp koo xamante ne fu ñuy xottee xormay diine moom maanaam mel na ni dara xewul kooku li muy tekki moom mooy xolam moom ak ngëm des na caane wala boog en tout cas xolam moom yàqu yàqu na moom kooku moom xol ba moom moom moom moom moom moom moom korom xam korom fi voilà maanaam léeg-léeg nga dem ci fichier ñu ne bëgg ko ubbi ñu ne la fichier bi daa korom fi loolu mooy xol boobu mel noonu mooy koo xamante ne dañuy mooy yàlla ci kanamam dañuy moo tax boo boo seetloo moo tax daw fitna bi lu tax mu am solo mooy li lëkkale buntu bi ñu weesu ak bii mooy ne boo dul daw fitna loolu la koy loolu lay indi loolu lay indi mooy ne da ngay gis bàkkaar yi au début da ngay gis da lay choqué ah da waaye comme léegi tàmm nga ko gis wala nga koy fekke dangay ngay dem ba doon la choqué loolu mooy la xol ba yàqu na moo tax yeneen bi moom mer moom mi xolam sell sallallahu alayhi wa alihi wa ba ñu xam ko ci xar kanamam loolu tamit beneen mbir la waaw maanaam nekku fi di semblant wu mer dafa mer dëgg waaw loolu dafa bokk ci mbir mi moo tax euh, bokkoon nag maanaam waaye wax yii nga xamante ne moom la ko saxaaba yi wax radiyallahu anhum day wane xër gi nga xam ne moom la ñu xër ci diine ak xër xam ne moom la ñu xër ci topp ak di def lu baax loolu tamit ngir ne booy def lu baax maanaam def lu baax da lay yomb waaye sooy def lu bon def lu bon da lay gën a yomb rek itam su ma topp yeneen ci bi sallallahu alayhi ba meree nag yaqulu dafa ne inna atqaakum li wér boobu mooy ci gën a ragal yàlla ci yéen mooy kon at atqaakum comme mooy ki gën a daw lu bon ci yéen wa a'lamukum waaye moo leen gën a xam tamit billaahi ngir mën a jëm ci yàlla ana man nii la maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla loolu bokk na ci li ñuy jàngee ci hadith bi mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy gën di mindeef ndax ki gën a ragal yàlla rek fa yàlla moom moo ki gën inna akramakum indallahi atqaakum comme ni ko alquran waxe ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ki gën a ragal yàlla moo tax noonu mooy moom mooy mooy li nga xam ne mooy lenn benn balance bi ñuy xamee ku gën ak ku ñu gën mooy ragal yàlla ak xam yàlla ah, waaw mooy ragal yàlla ak xam yàlla xadis bii imam al-Bukhari moom solo na imam imam al-Bukhari solo na xadis numéro six mille cent un ak sept mille trois cent un imaamu Malik na ko ci Muwatta am xadis numéro sept cent quatre-vingt-treize waaye imaamu Muslim solowul jëmmi xadis bi waaye soloo na xadis yu ko nuru ci xadis sayyidat Aisha radiyallahu anha ci xadis numéro mille cent dix deux mille trois cent cinquante six mu indi ko ci ñaari bërëb imam Abu Dawud soloo na ko xadis numéro deux mille trois cent quatre-vingt-neuf imam an euh, euh, imam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ci ay bërëb yu bari ci euh, musnadam rahmatullahi ala al jami' mu daal di wax ne baabul bunta ngi nii mooy man kariha képp ko mooy ku sib an yaawuda ci mu dellu fil kufri ci kéefër kama képp ni nga xam ne yakraw noonu la sibee an yulqaa ci ñu sot sànniwaat ko fi naari ci sawar maanaam loolu minal imaani daa bokk ci ngëm yàlla maanaam nga gis ba tey muy toftale ci buntu boobu maanaam di leeral ba tey loola mooy ne képp koo xamante ne da nga boo bëggee te ngëm dëgër maanaam xam nga gisoon nañ ko xadis boobu sax gisoon nañ ko ah voilà maanaam mu indiwaat même baati xadiis yi ngir xormal waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ngir ne képp koo xamante ne dafa gëm te ngëmum wér dëggu te sax dafay nekk koo xamante ne day daal di daw lépp loo xamante ne maanaam kéefër la te kéefër dafa am kéefër gu mag ak gu ndaw ngir ne képp koo xamante ne day sàgganee yu ndaw yi maanaam day sàgganee yu ñu sib yi loolu daf koy yóbbu ba mu jekki-jekki habitué ak yu ñu sib mu mujj nekk nature am léegi nag seytaane yóbbu ko ci geneen wàll gi mooy nag léegi mu war a dem ci yi nga xam ne ay bàkkaar lañ dëgg dëgg yu xaraam lañ loolu bu boobaa nag mu nekk ci xaraam moo tax aarif billaahi ragaluñu bàkkaar parce que bàkkaar la de ñoom li tax ñu ragal bàkkaar mooy ne loolu na bàkkaar dañuy wax ne al-ma'siyatu baridul kufr maanaam ñoom bàkkaar mooy li nga xamante ne moo lay xëcc ndànk ndànk ba dugal la ci kéefër parfois doo ko yëg ngir ne seytaane dafay tafu ngëm daf koy tafu xam mooy boo demee ci euh, car rapide Ndakaaru yi léeg-léeg nga jékki-jékki sol yor dara ci sa poche nga jékki-jékki doo ko gisati liñ la def loolu moo tudd tam waaw seytaane du ñëw rek buy ñëw buy jël sa ngëm ndànk-ndànk la koy jël moo tax ngay ragal di dellu lépp lu la mën a delloo ci kéefira muy bàkkaat ak lu mën a doon ak mooy yoonu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ne loolu ci kéem li nga xam ne tey noonu nga doon bañee rek tey buñ la jëloon dugal la maanaam nga xam ne ci waxu yenent bii sallallahu alayhi wasallam dafa melale ñu jël nit dugal ko ci sawara ak mu dem dugg ci kéefër maanaam tey bàkkaar tey boo mën a ne maanaam mooy yàlla maanaam ñu melale ko ak tey rek nga jëloon sa loxo rek dugaloon ko ci taal bi maanaam fi mu toll ni nga xamante ne noonu ngay bañee jël sa loxo dugal ko ci taal bi noonu dong ngay bañee def dugg ci bàkkaar imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne ah, haddathana gisoon nañ hadith bi bil isnad muttasil fi awwal kitab ma haddathana Sulayman ibn Harb te moom mooy Sulayman ibn Harb ibn Bajil al-Azdi al-Washihi te muy Abu Ayyub al-Basri boo di qaadi bu mag boobu dëkkoon na Makka nekkoon na qaadiyam tamit rahimahullahu rahmatan wasi'a nee na qaala haddathana Shu'ba te moom mooy ibn al-Hajjaj moom gisoon nañ ko tamit an Qatada muy Qatada ibn Di'ama as-Sadusi radi rahimahullahu rahmatullah Basri dàqante la mooy Abul Xattaab mi ngi gane àdduna soixantième année am na ñu ne soixante-et-unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ay mbiram ci jotaay bi weesu an Anas mooy ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu sahabi bu màgg boobu radiyallahu ta'ala anhu di xaadimu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na salaatul ñett ngi nii man képp koo xam ne ku na nekk na fii ci moom wajada dana daj xalaawatal iman caf koy ngëm mooy man képp koo xam ne kaana nekk na allah bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam ahabba di gën a sopp ilay ci moom mimma ci lépp loo xam ne si waahuma wuute nag ñoom ñaar wa man ak képp koo xam ne a ahabba dafa sopp abdan ab jaam waaye gis nga maanaam ci riwaaya bi ah bële la ah wa an yuhibbal mar'a la waxoon nga gis ne euh, dafa ni wa an yuhibbal abda maanaam mooy ne mu sopp ab jaam maanaam te bu ñu xoolee euh, riwaayatu euh, Muhammad ibn Sanna ibn Musanna mu jëlee ko ci Abdul Wahhab al-Thaqafi mu jële ko ci Ayyub mu jëlee ko ci Abu Qilaba kon boobu moom mooy wa an yuhibbul mar'a fii mu ne waan yuhibbu te mu sopp abdan wa man ka mu ne wa man ahabba ak ku sopp ku sopp wa an yuhibba la waxoon almara fii wa man ahabba ak ku sopp abdan ab jaam waaye laa yuhibbu sopp ko illaa lu lillahi ngir buur yàlla azza teranga màgg na ëppante naag xelu doomu aadama waaye wa jalla màggaayam ëpp ëppante naag ñu koy mën a jote wa man ak képp koo xamante ne yakrahu dafay sib an ya'ura ci muy dellu fil kufri ci jëm ci kéefér baada wala di nekk ci kéefér baada ginnaaw is ba nga xamante ne anqadhu oh, musal na ko allah bur yàlla euh, borom bi su bur yàlla borom bi subhaanahu wa taala kama kem ni nga xam ne yakrahu noonu la sibe an yulqa ci ñu sànni ko fi naari ci sawara waaye bu ñu xoolee baat bi nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala jëfandikoo fii mooy baabu man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fi loolu ci riwaaya bi ñu weesu woon la buñ ko fàttalikoo ci xadis numéro 16 bi riwaaya boobu la waaye fii mu indi riwaaya boobu tuddee ko bunt bi waaye mu indi xadis bi indi beneen riwaaya bi waa ngir nga jàpp ne jëmmi maanaam bi benn la maanaam ne xadis bi dañ koo solo maanaam ñi ko solo ci Seydina Anas radiyallahu anhu mooy Abu Qilaba ak Qatada ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci kaw ci ñooñu la baat yi wuute waaye baat bi jëmmi xadis bi même xadis bi la te xadis boobu kon gisoon nañ taxrij bi euh, jarul ñu ci euh, ñu ci dellu mu ne euh, ñu mën nañu dem foofu ah waaw